deuxième njànget bi nga xam ne moo ci tegu mooy ana ban lëkkaale la am xadiis bii nga xamante ne nii hmm, euh, mooy suñu xadiis bi allahu akbar ak suñu bunt bi nga xam ne fi la ko imaamu Nawawi indi muy suñu dernier xadiis ci euh, Riyadou Salihine ñu ne la lëkkaale bi leer na mooy baabu bunt ma la nga xamante ne ah da préparé na allahu borom bi tabaaraka wa taala <laughs> ah. Allahu akbar mi nga xamante ne nii moo kawete yéegut waaw Allahu akbar moom waajal na ko ñan almu'miniina way ngëm yàlla yi fil janna ca aljana loolu kay leer na waaw Allahu akbar Allahu akbar léegi mu ne kon loolu boo seetloo mooy li gën a neex moo tax xadiis bi gisoo lam jeexe fama ontu joxooñu leen shay'an ahabba ilayhim min an-nazar ila rabbihim kon mooy liñ fi jaar comme niñ la ko waxoon ci xadiis bee ñu génn kenn ñaari xadiis yi mu mujj xadiis Seydina Jarir bi nga xam ne yeneen saa saa moom la wax ne innakum yéen satarawna rabbakum di ngeen gisi seen xel seef ngeen a gis seen borom anen waaw ak seen bët yi kama tarawna hadha al qamar comme ni ngeen di gise weer wi la tudamuna fi ru'yati du ngeen raj raj loo te du ngeen gaañante toppal ma xool waaw <laughs> yooyu du ci am kon loolu noonu mooy li nga xamante ni mooy euh, loolu mooy li dàq mooy lii mooy miskul xitam mooy le summum le summum de tout lépp luñ la mën a wax lu neex lu neex lu neex lu neex li dakk ci lu neex la gën a plafonné lu neex mooy gis borom bi <laughs> waaw kooku yeneen saa saa kese la ko borom bi may ci àddina fii ci kaw suuf fii noo ku moom amoo loolu loolu taxawoon nañ ci bii weesu jarul ñu ciy taxawaat mooy kon li yàlla waajala looy ngëm yàlla yi àjjana li ci gën a màgg nag mooy lii moo tax yonent bay saa saa moo ko te moo xam moo ñu xamal mooy ki xam tamit fama utu joxuñu leen waa ajjana shay'an dara ahabba ilayhim lu leen gën a neex lu ñu gën a sopp minan nazar ci xool ila rabbihim ci seen borom <laughs> azza wa jalla jeex na kon mooy lii mooy mooy li sama mooy ñoom waxtalu la yàlla waajala waa ajjana mooy nag mu war leen boppam waaw allahu akbar ma ne allahu akbar waaw waaye yooyu nañu borom bi may loolu waaye ma sha Allah amin may ñu te tamit waa ajjana xadiis yi ay asaar ñëw na di wane ne du ñoom ñëpp du gis lii kese ngeen gis mu jeex am na ñoo xam ne dañuy am rendez bi ay bés bu ne xam ne ñoom du ñu deñ di gis seen borom saa su ne biir ajjana allah ndax ku nekk ak hum darajatun summa hum ba'da dhalika manazil comme yone saa sa waxoon keroog ginnaaw yi ñoom ay darajaat lañ ay wàcc waay yu wut waaw gis nii ñoom ñépp la waaye est-ce que ci ñenn ñam ñeneen yi yemaluñu ko ku nekk ak na nga ginoon nag tag ko yonent yàlla bi alayhi salatu wassalam ak ni nga jàppe woon borom bi ak fi mu la yëkkati ci ngëneelam kefe ja'alana allahu minhum amin lii nag yonent bi saa salaam di wax ne borom bi bu waa àjjana duggee àjjana day wax ak ñoom ndaw xéewal waaw moo tax ma ne la woon maa laa aynun ra'at wala udunun sami'at du lii borom bi di wax ak yow yow borom bi yow na nga yow ak yow nopp kan moo dégg fii borom bi di wax ak moom loolu nopp ma su koo dégg Seydina Muusa ne wa kallamallahu Muusa taklima rasulullah sallallahu alayhi am na mais ñi ci des kan nga fi gis fii borom bi di wax ak moom maa laa aynun ra'at borom bo gis borom bi dégg di wax ak yow wala udunun sami'at wala xatara ala qalbi bashar mooy boo gisee borom bi dégg kat lay rot sa xol loolu masula rot ci xolum mooy sensation yi nit ki dund li tax ñu ne moo dakk lépp ajjana <laughs> loolu wala xatara ala qalbi bashar waaw loolu rotu xolu benn mi ndépp ja'alana allahu minhum waaw boo gisee borom bi tabaaraka wa taala ci ci ci ci ci ngi nii lëm gu wax ak ñoom neneen turiduna shay'an azidukum ganale gi ay waay kan moo dàq ganale borom bi tabaraka wa taala waay ndax bugg xam nga gisoon nañ sànk yi ñu doon ni daa aat yi waaye yéen waa àjjana ndax duma leen ah ala utikum afdala waaye ndax duma leen jox lu gën yi ngeen ma fi limal sànk fii mu ne leen mu ñëw ne leen ndax duma leen ah turiduna shay'an azidukum bëggu ngeen lenn mu ma leen yokk waaw waaye nga gis ñi ñuy teral ñi nga xam ne noonu lañ war a mel taxawoon nañ ci waaw mooy liñ la jot a jëfal nga koo xeet fii ci kaw suuf li nga xamante ni moom lañ lay defal ki lay ganale waaw ki lay ganale nga bañ a xeet moom lim lay defal waaw ñu ne ko muy borom bi xanaa leeraloo suñu xar kanam yi waxoon nañ ci sànq ndax leer googu mooy tax nga mën a jàll siraat mooy tax lëndëmu ëllëg lëndëmu bàmmeel la la ciy génne mooy leer ci la yàlla di defal wa man lam yaj'alillahu lahu nuuran fama lahu min nuur borom bi nee képp koo xam ne borom bi defal la leer yow doo am leer waay waay borom bi atmim lanaa nuuranaa waghfir lanaa waaw borom bi yàlla na nga ñu mottali suñu leer waaw xanaa gisoo booy dem jàkk allahumma ij'al fi qalbi nuura wa fi sam'i nuura wa fi basari nuura di dem rek nuura nuura yi nuura yi di teg leer am solo waaw lëndëmu alaaxira lëndëmu àddina bii alaaxira bàmmeel lépp leer moo la fay yóbbu waaw borom bi leeral leen seen xar kanam musal leen safara dugal leen àjjana te waxoon na faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al janna faqad faz képp koo xamante ne daal dinañ lay sori safara dugal la àjjana yow texe kon mooy ñi mel nañ naa ko ah ñun de texe la nga waxoon bu buñ jàppee ñun texe nañ ba pare li ñu defal borom bi kon lan nga ñu mën a dolliwaat leneen fa yakshifu alxijaab mu daal di mu mu léegi fa yakshifu alxijaab borom bi daal di wuññi la nga xamante ne mooy kiiraay bi te kiiraay boobu moom la doon wax xadiis sayna Abu Muusa al-Ash'ari waaw radiyallahu anhu waaw xadiis sayna Abu Muusa imaam Muslim sorono mu ngi ci musnadu al imaamu ahmadu al imaam daal na koy solo Allahu akbar xadiis bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam di wax ne inna allaha la yanaam wala yanbaghi lahu an yanaam <laughs> mu ne boroom bi du nelaw de la ta'xuduhu sinatun wala nawm la boroom bi du ko laal du ko jàpp gëmmentu yàlla tere ay nelaw inna allah borom bi tabaaraka wa taala laa yanaam du nelaw wala yanbaghi lahu an yanaam yellul ci moom muy nelaw yaxfidu al qist wa waaw am ñu ne yaxfidu mooy wàcc al am na ñu ko tekkee wërsëg am ñu ne non mooy miisaanu amaal yi balance jëf yi moo koy wàcc di ko yëkkati ku mu ne mu yëkkatil la say màndaxe ci ngëneelam waaye ku mu soob ci maalute mu seetaan la say màndaxe daal di wàcc yurfa'u ilayhi amal layli qabla amali nahaar dañuy yëkkati ci moom malaaka yi lahu mu'aqibatun waaw ñii ñi nga xam ne ñooy euh, aaw wante seen service yi malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam yëkkati ci moom jëfu guddi gi laata jëfu bëccëg gi wa amalu nahaar waaye jëfu bëccëg gi qabla amali layl balaa eh, liggéeyu eh, guddi gi mu ne xijaabuhu nuur law kashafahu la axraqat subuhaati wajhihi ma intaha ilayhi basaruhu min xalqihi allah <laughs> ma ne allahu laa wax mu ne xijaabuhu nuur mooy li nga xam ne moo dox diggante borom bi ak nit ñi ak mbindeef yi ba mënuñu koo gis nii ayaanan parce que ñoom dañoo ci leneen ah. <laughs> waaw waaye borom bi moo leen gën a jege wa ana aqrabu ilayhi min hablil warid la wax maa leen gën a jege seen buubu xol waaye kenn ci ñun du gis waaw ndax fa maa qadar fa maa qadar wa maa qadarullaha haqqa qadrihi waaw <laughs> nattuñu yàlla dëgg dëgg nañ ko war a wat hijaabuhu nuur waaw li nga xam ne moo tax borom bët yi ña ko mën a gis ña mu dogal ne ñu koy gis mënuñu koo gis la dox digganteem ak jaamam yi leer la kiiraayu leer la du loo xam ne ab mur bu mu teg ab dàngam loo xam danga déedéet leer la waaw waaw leer boobu nag kër gii ñu xam ne yàlla day jeex ñoom borom bi tabaaraka wa taala mi nga xam ne mooy ki des al baaqi borom bi mayu leen ñu ko fi gis moo tax yeneen tubaab saa saa waxoon nañu leer wa'lamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu borom bi bi mooy hadisu dajjaal yi yeneen saa salaam ne yëg leen lii ma la laa leen ko wax waaw détecteur de mensonge bu rëy la waxu yeneen tubaab saa salaam bi yëg leen te xam leen ne annakum kana yéen lan rabbakum jamais jamais jamais ngeen gis seen borom hatta tamutu lu dul ngeen faatu fekk faatu ngeen du ngeen gis seen borom ku la naan man gis naa yàlla nii day kàcc waaw c'est un bonimenteur un da un petit dajjaal ci taxawaal waaw <laughs> yeneen leen tax xam leen amul fu waay fu muy wootee daraja bare moom moo gis yàlla nii ak bëtam ayaa nan nelawut géntul deful dara waaw kooku day explique day wax la ca gannaaw dëgg kon ñooñu wax nañ la borom bi tabaaraka kenn la ko mooy muy Seydina Muhammad gis googu te loolu wax naa la du ijma comme ni ma la ko wax woon boroom xam-xam yépp d'accorduñ umma bi d'accorduñ ci loolu waa ah. waxoon nañ la loolu dafa jàpp na yoneen saa sam dara la gisul boroomam ak ñeneen ci saxaaba yi Ibnu Abbaas radiyallahu anhu ak ñi ànd ak moom li nga sii gis na waaw même bu dee loolu ñun lañ jàpp waxu Ibnu Abbaas moo gën a dëgër loolu du tax ñu eh, mais nag mbir mi la que jëpp ci d'accord rek noonu waaw moo tax xadiis bi yeneen saa salaam mu am solo xam leen ne du ngeen gis seen boroom hatta tamutu kon mooy bu ngeen deewee moo tax hadiisu jarir bi kay leer na <laughs> innakum satarawna rabbakum ayaanan yéen ñii di ngeen gisi seen boroom kon loolu ñu xam ne kon moo tax hatta tamutu bi mooy fii kon ci daaru dunya la moo tax Seydina Muusaa comme niñ ko waxoon keroog bi muy laaj boroom bi naan ko damaa rabbi arini anzur ilay qaala laa taraani mooy fii ci kaw suuf boroom bi damaa bëggoon nga wan ma fii waaw mais yawmal qiyaam kay ah kay ndax wujuuhun yawma idin naadira ilaa rabbihaa naadira waaw ay xar kanam mooy xar kanam way way way jaamu yàlla yi saalihuuna yi mu'minuuna yi dayeer nañ ndax leer gi mu wax na alam tubayyin wujuuhanaa ndax leeraloo suñu xar kanam ndax ku sa la xar kanam leeru borom bi tabaaraka wa mu ne am na ay xar kanam yoo xam ne bu ëllëgee dañ leer nañ leeru borom bi ilaa rabbiha jëmi ci seen borom naadira lay xool jëmi loolu mooy woy ngëm yàlla yi mais kanta naafiqi yéegéri innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun waaw te loolu gis nga ni mu gën neexe ci waa àjjana gis borom bi waa safara li leen gën a metti mbugal mi gën a tar mooy mooy mooy lan du jaam ña leen di matt de safara sa leen di lakk al aqarib ah jiit ya leen di fekk xompelaa ya ñuy yëy ndox yu tàngee baxal seen biir yi ak seen seen dënn yi loole ak mbol na yi nga xam ne moom coup de courtin yi leen malaaka yi di dóor rël saa buñ bëggee génn ne leen ko rël ñu waddaat ci biir du looloo gën a metti de xam nga li gën a mooy lii innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun waaw mooy ñoom bu keroogee dañu leen di yiir seen borom loolu mooy mbugal mi gën a bu jàmm na am mooy borom bi ci boppam ci maanu teg mu yiir la boppam yow moom yaa ngi ci jahannama maa fawqaha jahannam kooku moom amul jahannama bu ko gën a amul safara su gën a metti loolu ñoom loolu moo gën a metti ci ñoom waaw boroom bi nga xam ne daneen bindoon ngir ñu xam ko wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinneeg nit lu dul ngir ñuy wommatu di ma jaamu di ma wéetal ñu sàggan ba borom boobu nga xam ne ci jaamu ko wéetal ko ci la leen doon may ñu gis ko wan leen ay meloom waaw ñu gis turu yàlla yi melo yàlla yi ak turu yàlla yi ni nga xam ne noonu lay doxale mbir yi bu dee fii ci kaw suuf nan la borom bi di doxale mbir yi ak turu yàlla yi mu lëkkaale ci mbir yi ni muy dox ni muy ni ñu xañ leen ko fii ci kaw suuf xañ leen al imaanu billah yawmal qiyaam ñëw nag fa nga xam ne daarul baqa kërug sax ga ñu xañ leen lu gën a raw loolu lépp wal iyaadu billah loolu gën a metti ci ñoom li gën a neex ci waa àjjana opposé bi moo gën a neex ci waa safara li gën a neex ci waa àjjana comme ni ko ne saa sa wax fii joxuñ leen fama ontu joxuñ leen shay'an ahabba ilayhim min an-nazar ila rabbih joxuñu leen lu gën a rafet lu gën a neex gën a soppali ci ñoom gis seen borom naka noonu waa safara c'est le contraire loolu gën a metti ci ñoom xañ giñ leen koy xañ kon yonent way ne xijaabuhu nuur gis nga mooy xijaab gi fa yakshiful xijaab borom bi daal di wuññi kiiraay gi loolu leer la xijaabuhu nuur waaw Allahu akbar law kashafa cëy bu borom bi daal di woon wuññi law kashafahu la axraqat subuhaati wajhihi mantaha ilayhi basar gis nga bu borom bi wuññi woon moo tax lu fekk boroom bi fii ci kaw suuf mu yiir ñu boppam loolu yërmandeem gu mag gu mag sëkk ci ñun moo tax parce que xam na ne bëtu jaam yii nii ci kaw suuf yow walillahi masalul yow lii yële saa sara wax te ñu gisul keroog ci xuurul ay nii kese loo xam ne mbindeefu yàlla la. loo xam da koo defal ngir jaamu yàlla yi nekk ci kaw suuf ngir buñ demee foofu ñuy bànneexu ci ñoom. kenn kenn bu xooloon kaw suuf bu yëddoon xool univers bi fii day leer nañ mooy làmp yi dañuy wus gis nga jant bi jant bi jant bi da foog ne mais ça ne sera jant bi day ça sera weer wi yépp dañuy mel ni nekkuñu fi ko ndax leeru benn xuurul ayn bu xool ajja bu xool àddina loolu di mbindeef benn mbindeefu yàlla boo xam ne jaamam ñi ko jaamoon ñoom la leen waajal léegi yow boroom bi ci ngëneelam la ñu boppam fii ci kaw suuf en tout ci bët di ko gise bët mu yiir ñu loolu mais nag may nañu xool ñu xame ko ci xol di ko gise suñu xol yi waaw moom moo tax mu xajoo xolu jullit te asamaan yi suuf yi xajoowuñu ko xol bi ñuy ngëm yàlla kon loolu xijaabuhu nuur law kashafa ay bu ko borom bi yëkkati woon la axraqat koronte kon doon na lakk en fait day dissoudre ci saase subuhaatu wajhi mooy ceññeer leeru li nga xamante ne mooy leeru borom bi tabaaraka wa nit ñi mooy du ñu mën a àttan mënuñ ko àttan waaw Allahu akbar manuñu ko àttan rafetaayam taaraayam loolu jaam yi manuñu koo àttan képp koo xamante ne yow sa bët àgg na ci da ngay rek ci saase ngay ngay seeye lu raw bi suukar di seeye ci ndox mu tàng buñ ko dugal Allahu akbar ha hawla wala quwwata illa billahi ilayhi illa billahi al-ali al-azim ha loolu garaaw na <laughs> ha loolu yéeme na ku gisoon loolu lenn rek da ngay alko ku gisoon moo tax lantaraani habda sayyidina Muusaa walaakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makaanahu fa sawfa taraanii falammaa tajallaa rabbuhu ila al-jabali ja'alahu dakkan wa xarra Muusaa sa'iqan Allah <laughs> ne ko borom bi damaa bëggoon gis la borom ne ko mënu ma gis mukk fii ci kaw suuf mënu ma fi gis waaye ah xoolal montagne bi xoolal jëme ci montagne bi bu dee montagne bi mooy mu def tajal gi maanaam boobu waxoon naa du moowu gaa yi ñu forfee gaa yi di boobu alxuraan falammaa tajallaa rabbuhu <laughs> lil jabali voilà borom bi manifestation rek la def ci montagne bi montagne dafa xar montagne bi dafa mëg nekk benn dóom ruux Seydina Muusaa këlëb daal di xëm ci saa si te montagne bi la ko manifestation borom bi ci montagne montagne bi Seydina Muusaa la kër kon kay xijaabuhu nuur waaw law kashafahu la axraqat subuhaati wajhihi mantaha ilayhi basaro min xalqi ci mbindeefa yi kenn manu ko woon di supporter waaw foofu ngay xamee mais kattan di yonent bi sallallahu li tax xikma yi yi nekk ci keroog xam nga ba mu gone xotti nañ xol be euh, génn ci xasdu shaytaan yi raas ko bi muy dem isra ak mi'raj ñu desalaat ko loolu mooy raxasaat xol bi xotti ko raxase ko maa'u zamzam la hawla wa parce que mooy loolu doon waajal ko préparer ko ci yu mag yooyu nga xamante ne mooy moo tax yonent bi alayhi salaam <laughs> waaw moo tax ñi xam dëgg-dëgg Seydina Xaatim ibn Abi Baltaa même keroog ñu ngi koy wax radiyallahu anhu <laughs> bi <coughs> bi muy yëgal waa Quraysh bi Seyd yonent saa di waaj a dem Makka ngir ubbi Makka mu jox ndaw soos fa ñëwoon di ñaan ndimbal benn lettre ngir mu jox ko ay kilifa ci waa Quraysh keroog bi nga xam ne ci la ko ne saa woolu bi ñu am Seydina Ali radiyallahu anhu récupéré euh, euh, bataaxal bi leneen saa saam leen dem leen ila rawdati xaaxin di ngeen fa daje benn jigéen benn bërëb la bu yor gëléem di dem lettre bam yor bataaxal ba nangu leen ko ñoon di ko gis ñu bind ci min Hatib ibn Abi Baltaata ila unaasin waaw mu ne lii maa ngi koy jële moom mu ngi lettre bii bataaxal bi mu ngi jóge Seydina Hatib ibn Abi Baltaa jëm ci ay kilifa ci waa Quraysh yeneen saa salaam masula gaaw woo woolu ko mu ñëw mu ne ko ma hada ya Xaatib ne ko lii lan la Xaatib mu ne ko leen saa salaam bu njëkkante sama mbir ah waa Makka ñii de muhaajiruuna yi sama mbokk yi nekk fii Medina ñu jóge noo Makka te bokkul woon ci waa Makka dafaa newoon alliance comme comme euh, comme kii Suhayb bu mi radiyallahu anhu te sama njaboot dafaa des ma defoon loolu de bindoon ngir bu ñu leen bu ñu fay ubbi si ñu bañ a ne comme daal on va perdre on va saccager ñi surtout ñi nga xamante ne nii dëkkuñu fay doxu mbéem lañ ndax ñeneen ñi seeni mbokk lañ mënuñ leen a faat noonu waaw mu ne man xam naa ne waxuma leen ko ngir trahir wala leneen xam naa ne yow dongoyoo saasam boo demoon ci ñoom danga leen di gañe loolu waxuma leen ko ngir ngir ñoom ñu ñu préparé wu ngir waaw parce que ñoom ñoo xam mooy yonent bi alei satu salaam kese kese moo tax yonent borom bi nekkoon fa qaatil fa qaatil fi sabilillahi la tukallaf illa nafsak xareel yow yonent bi alei ci yoonu yàlla gis nga bu jaroon ne yow kese yi dem demal yow kese wa harbil mu'minin way ngëm yàlla yi xemmem loo leen kii leen xet nam loolu leen ci jaar di leen pousser ci ngëneel yi ak yooyu tamit ñu koy def di leen ci sonn waaye bu kenn demul yow demal waa xunay ne keroog kan moo kan lan la borom bi jaarale seenub defet yeneen saa salaam de moo wàcc bi leen gaa yi rafaalee ñu gaa yu bari dëpp mu ngi foncé ci biir Seyna Al Abbas ak Seyna Abu Sufyan ibn al Harith ibn Muttalib radiyallahu anhu di téye ci lakk ci kii wu berkelle bi ngir mu bañ a avancer yonent saa salaam naan ana nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdil Muttalib bi xare bi gars yi woo ne yaa Abbaas naadi ashaaba Samura wool waa garab yi ba ñëwee xare bi tat mais da nga foog ne ñoom seen mbooloo yooyu jariñoon na dara wa yawma Hunaynin iz a'jabatkum kasratukum borom bi ne falam tughni ankum shay'a bisub Hunayn bi leen seen mbooloo yi daal di jaye ba am ci aji wax jane duñ ñu gañ a tey ndax niiw jariñu leen dara xam nga lan la borom bi indee ndimbalam yonent bay saa saa moo wàcc tibb benn suuf sànni ko ci xar kanamu noon yi shaahatil wujuh gaa yi defe <laughs> Badar noonu noonu benn tibb premier xare benn tibb dernier xare bu mu xare arab yi benn tibb sànni leen gaa yi yépp defe ku nekk sa bët yi fees dell ak suuf moo tax yeneen saa salaam du ko xelu mbindeef di xam dëgg-dëgg kooku borom bee ko xam waaw mooy mooy li ko borom bi waajal gi mu ko waajal ba mu mën a gis boroom bi tabaaraka wa taala te li dal Seydina Muusa alayhi salaam ñeneen ak ñeneen te Seydina Muusa manifestation borom bi ci montagne bi la gis daal di xam montagne bi nag rëjëx ana axshaakum lillah wa atqaakum lillah wa a'lamukum billah wala atqaakum billah wa a'lamukum billah wa axshaakum billah ana loolu du ay wax yu wax yu ndaw de billahi ki leen gën a xam yàlla ki leen gën a ragal yàlla ki leen gën a teet yàlla mooy man rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy awwalul muslimin <laughs> da ngay gis rek xijaabuhu nuur law kashafahu la axraqat subuhaatu wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min xalqihi kon loolu la du ay barrière yoo xamante ne yàlla daa laqatu fenn ay rideau yoo xamante ne moo tax buñ naan bi kotu alxujub ay rideau ay yooyu loolu leer la yeneen saa saa moo ñu ko wax xijaabuhu nuur waaw <laughs> waaw allahu akbar waay waay waay waay ja'alana allahu min ha'ula'i waay ci ñi nga xamante ne ñoo nekk ci yonent yi alayhimu salaatu wa salaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina ahmadu muhammad waaw fi dunya wal axira waaw nekkaal ak yonent bay saa saam da nga koy ñaan fii ci àddina waaw waaw wa'lamu anna fiikum rasulullah wa rasulallah mu anna fiikum rasulallah borom bi nee na xam leen këni mu ngi ci seen biir ndaw yàlla li saa sala bu ñu ko mënee waxe noonu même bu dee waxu yu ñuy def entre parenthèses la chacun d'entre nous ku nekk ci ñun yaa rasulullah kii bu nekk ci suñu biir ku nekk ci ñun am na rasulullah sallallahu alayhi bu nekk ci ñun loolu nag ñun ñoo ko war a réveiller mooy nelawul de nelawul de mais ñun ñoo war a loolu noonu lañ war a génne ci lan soppu ko waaw toppum njàngaleem wala yi sa nafam jariñu tus mbëggeel boo xam ne euh, bi nga amali amul jëf non même bu dee ne ay muraqaa yu dab daaxi sax nañu indi lu dab moo gën tus te xam ne mënuñoo matal xaq bi ñu am ci moom alayhi salaatu wasalaam mënuñu ko yàlla tere borom bi tabaaraka wa ba borom bi may ñu yeneen saa salaam ci boppam yoral ñu suñuy mbir di ñu tetteel boppam moom borom kàddu yi waaw di ñu yaral boppam. ci ndigalu boroomam ndax ku yëngu ci dara lu boroom bi wa ma yantiqu anil in huwa illa wahyu yuha lépp lu mu wax waaye lépp lu mu yëngu def ko boroom ko def loo wa'lamu anna fiikum rasulallah waaw kon rasulullah moom yal nañu boroom bi booleeg mooma ah fi dunya wal axira waaw kon mu ne kon fa yakshifu al-hijab fama utu ah shay'an ahabba ilayhim min an-nazar ila rabbi lii moo plafonné yëpp kon lii mooy li gën imam jazaahu llahu islam xayra yal na boroom bi al imam an-Nawawi parce que téereem dafa raw trésor li li ñu trésor ñun dañoo tànnal ci waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam du yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak aaya alquran yi nga xam ne moom lay ubbee bunt yi loo xamante ni nii comme ni mu ko waxe mooy dëgg Riyadou Salihine la waaw le jardin bi nga xamante ne yonent saa saa nee bu ngeen rombatee ci jardin yàlla yi na ngeen ci witt ñu ne ko la mooy jardin yàlla yi mu ne palaasu majaalisul zikr bërëbu yi nga xamante ne fa la ñuy tudde yàlla waaw Allahu akbar fa ñuy tudd yàlla foofee mooy affaire bi tudd yàlla yu mag yi foofee mooy affaire bi moo tax zikr yulhamuuna tasbiha wa tahmid kama tulhamuuna nafas <laughs> moo tax yoneen saa salam ne waa àjjana dañ leen di yenki li nga xamante ni mooy tudd yàlla tudd yàlla sant yàlla comme yéen ñiy dund ci kaw suuf ni nga xam ne noonu lañ leen yenki walee noyyi allahu akbar allahu akbar allahu akbar kon nag sallallahu ala hein man ki nga xamante ne ay kàddoom lañ doon jàng xam nga depuis le début naan kitaabu naan lañ doon Riyadus Salihin min kalaami sayyidil mursalin waaw am na nag ñu ne li gën a dëgër sax du loolu ne loolu la ko imaam Nawawi tudde ndax maxtuutaat yi loolu ci nga xam ne ñoo <laughs> liggéey comme borom euh, kii mu ngi koy wax hmm? ithaaful faalihiin an kitaabi riyaadus saalihiin mu ngi wax ne moom li gën a dëgër mbir mi mooy ni tur bi ni mu tudd mooy riyaadus saalihiin min kalaami rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam sayyidil aarifiin <laughs> ndax maxtuutaat yi muy manuscrits yi nga xamante ne nii euh, benn taalibim muy ad daaw euh, muy Cheikh Daawud ibn Ibrahim ibn Daawud ibn Attar waaw nga xamante ne euh, jële ko woon ci frère am génnaat na sept cent cinquante deux jële ko ci frère am euh, di al imam al Alauddin Alauddin ibn Attar Ali ibn Attar nga xam ne moom taalibe imaam an-Nawawi la woon <coughs> waaw yenn yi moo ko tudd noxale ci moom ba pare dégg ko moom ci kiiwam maxtuutaam noonu la ko tuddoon riyaadu saalihiin min kalaami rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam sayyidil aarifiin waaw mais am na yeneen yoo xam ne leneen la ñuy wax riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin comme ni nga xam ne moom lañ doon wax saasu am na yeneen i façon yu ci ñëw mais ñoo tax ñu bari riyaadu saalihiin bi fa la ñuy yem te loolu moom loolu moom am na loolu moom loo <laughs> ko tuddoon mooy imaamu Nawawi yal na ko borom bi fay raw non non Allah parce que. ni mu nose affaire bi ak xoola fi mu jeexal waaw mooy li yonent bay saa saam ne waa àjjana nga xam ne mooy këru gay sax joxuñu leen lu ëpp loolu ne moom foofu foofu la jeexale xadiis mooy cheminement la moo tax téere bii boroom xam-xam yi jox ko yitte dépp mu bind ko ba léegi ba ni àddinay tukkee chara yi du jeex commentaire yi du jeex xéewal yi ci nekk trésor yi boroom xam-xamu umma bi jox ko yitte ndax tamit yéenéem moo selloon waaw yéenéem moo selloon ñan la borom bi tafale suñu ki yéenéem mooy yéene gu sell ngir yàlla waaw kon nag ci kaw noonu euh, dañuy def pause ngir julli euh, timis parce que waxtu yu dugg na mu nekk waxtu yi nga xamante ne nii ci lañ ko jeexal nii boo fàttale ko muy dëppaale tamit gu borom bi def mi nga xam ne moo def ne ker démb alxames jeexaluñu ko alxames te loolu lañ programme woon ne dañ koy jeexal gis nga bu alxames bi ay vingt deux minutes la xaw ma vingt minutes parce que benn urgence boo xam mag a xaar loolu la borom bi dogal loolu ne bokkul woon ci suñuy programme ñu ñëw def ñu signe nañu ah foog ñu dem fa foog ñu kii ko quoi mu def ko heure bii bésub àjjuma lañ ko tàmbale woon kitaabu riyaadu saalihiin ci ramadan jeexale ko bésub àjjuma mais ci ashhurul hajj nga xam ne mooy weer yi nga xam ne ci la nit ñi waaye ak euh, di jublu ci seen borom yéene ak te ak mooy jublu alxajj mooy alqasd kan borom bi tabaaraka wa taala ci lépp luñ doon def ko ñu gise ko noonu jàppe na noonu dëkkaale boobu ñun lu ñu gëm la ndax yaakaar bu rafet bu am suñu borom ba pare mu def ko ci saa bi nga xamante ne nii boroom bi ci la moom la yonent bay saa saa doon wax naan inna fil fil fii jumu'ati saa ne mooy ajjuma am na waxtu woo xamante ne nii ah moom du dëppaaleeg ah kenn koo xamante ne nii dafa nekk di julli waaw di julli walla eh, eh, eh, mooy saatul bu bu am solo boobu aljumaa nga xamante ni taxawoon nañ ci waaw nga xamante ne yonent bay saa saa bi ñu ci wax dafa rëy ne képp koo xamante ni nii mooy dëppaal borom bi dëppaale la ak jamono joojee moo xam nga toog di julli moo tax Seydina Abu Hurayra woon waa Seydina euh, kii euh, Ubay ibn Ka'b kii nu mu tudd euh, Abu Ayyub waaye yow lool loolu nan nga man kii bopp na ne mooy alxabru xabru bi ne ko yow nan nga mën a waxe loolu que ne waxtu woola alors que yoneen saa sallam dane fiha sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu allaha shay'an illa illa a'taahu illa a'taahu iyyah waaw illaa a'taahu iyaahu mu ne am na ko waxtu woo xamante ne nii amul benn wëy wommatul yàlla boo xam ne dëppaale borom bi dëppaale nag ko waxtu woowu mu taxaw di julli di ñaan yàlla dara loolu borom bi dina ko jox waaw mu ne ko mais lan nga mën a waxee ne bés bo heure boobu la mu ne ko est ce que yeneen saa saa waxul woon ne képp ku toog di xaar julli mu ngi ci julli mu ne ko ah kay Allahu akbar waaw moo tax ñuy ñaan boroom bi nag mi nga xam ne yoneen saa saa nee na waxtu woow te waxtu woow comme liñ la waxoon li gën a dëgër mooy ne mooy diggante ji waxtu wu mujj diggante tàkkusaan ak timis nga xam ne bu paree rek timis bi dugg kon nag ñu ciy ñaan boroom bi tabaaraka wa taala mi dëppaale loolu ñu koy jeexale nii jeexale ci xadiis yi mooy mu may ñu ngërëmam li nga xamante ne laa saxata baax defal ko ñun ñépp képp ku teewlu képp koo xam ne même bu dee am nga loo ci dégg même bu dee njuumte la boo xam ne booy corriger la yal na la borom bi defal lool ngërëmu yàlla ngërëmu yàlla bi nga xam ne mooy ngërëmu yonent bari saa saa may ñu leer bi nga xamante ne moom la indi ñu man see ne saxal ñu ci ba nit ñuy ñëwee ci moom waaw huwa annaara mu gërëm ni waaw boole ñoo habibuhul Mustafa fi dunya wal aaxira alayhi salaatu ci loo xamante ne tarfatal bi ñu tàqale ci àddina alaaxira waaw ci àddina alaaxira mu yoral ñu suñu lépp moom sallallahu alayhi wa loolu la ñuy ñaan borom bi waaw loolu mooy gën a màgg mooy ridwaanullah te mooy ridwaanu rasuulihi sallallahu alayhi wa sallam yal nañu ko borom bi defal ñun ñépp waaw xam naa nag dañuy taxawi nii ah, après li imaam jeexale ñu daal di koy gis bu ñu jullee ba pare. insha allahu taala wallahu taala aalam